am na tamit yeneen euh, euh, kii euh, njàngat buñ ci mën a jële mooy këne mais nga ne loolu ndox kese mën a laabal ñu ne la lool de loolu la jumhuurul ulamaa wax <laughs> waa jumhuurul ulamaa min ash-Shaafi'i min al-Maalikiyyati wa ash-Shaafi'iyyati wal Hanaabila ñoom dañ ne su non ndox kese moo mën a laabal sobe waaw sobe moom ndox kese waaye Hanafi yooyu ne mukk du ndox kese ah leneen lu mën a laabal comme jant bi tàngoor bi loolu da koy laabal ñu ne leen fu ngeen ko teg ñu ne xadiis bi naan zakatul ard yubsuha lii laabal suuf mooy ak wowam bu ñëwee bu amee sobe ba wow loolu da koy euh, euh, euh, <coughs> da koy da koy laabal waaw mais loolu boroom xam-xam yeneen yi waa jumhur dañ ne loolu daa wérul waaw waaw <coughs> que ni yonent bay ko moo tax al imaam al xaafis wax ci ab talxiis ne ah la aslahu fil marfuu waaw mais nag que ni bii daa dem ba ci yonent bay saa saa amul cosaan mais waaw imaam ibn abi shayba daal na koy tudd mu yem ci abu jaafar muhammad ibn ali al baqir radiyallahu anhum loolu moom jëlee nañ ko ci moom. al imaam ibn abdurrazzaq solo na ko ci abu qilaaba nekkoon benn taabi'i bu mag. mu ne woon jufuuful ardi tuhuruha waaw wowuk suuf mooy li koy laabal waaw waaye it ñu ne attention san moo leen amuñu marfu même bu dee ne du wax boobu lu ñu wax sànq hein zakatul ardi yumsuha waaye hadith ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhu te yow daa mel ni war nga ci ñëw de booy wax parce que jàkka yi pare goo ci ah <laughs> yeneen tubaab yi saa saabu ci dafa wax kaw kaw bi ne ko bon. yi jàkkale tudd te yeelul ñi ci def yi wëg yi innama hiya li salaa wa zikrillah wa qiraatul qur'aan loolu duñ ci ñëw foog naa waaw man waaw man léegi xadiis nekk sax imaamul Buxaari ak sunanu al imaam Abu Daawud ak ñu mel ñoom rahma rabi rahmatullahi alayhi imaam Ibn Umar mu ne man kuntu abitu fil masjid waaw man dama doon fanaan ci jàkkaay yonente bi alayhi salaam fi ahdi rasulillah ci jamono yonente bi alayhi salaam bala ngay jàpp ne après mu ne te boobu man dama nekkoon jeune boo xam ne dama nekkoon célibataire wa kaanatil kilaabu tabulu wa taqbalu wa tudbiru ah fil masjidi falam yakunu yarshuna min zalik waaw <laughs> ah mu ne loolu mooy riwaaya imam Abu bi man dama doon fanaan ci jàkke yi jeune laa woon ab célibataire laa woon te xaj yi dañ doon dugg di génn di tuur ndox ci jàkka ji waaw di fa dugmal di dugg di génn te kenn déggul woon nañ leen fa sotti ndox ñu arab yey ne loo lan moo taxoon parce que foofu jant bi dafa doon dal moo ko doon moo ko doon laabal moo tax loolu insha allah ci gàttal daal loolu mooy li gën a dëgër que ne loolu moom man naa nekk <coughs> lii laabal moom ce n'est pas simplement que affaire bi mooy ndox kese la waaw waaye ak wow bu wowee wala ñu dugal ko foo xam ne dañ koo tàngal waaw ndax mooy euh, li jant bi di def rek comme prix yi xaw ma ndax dañ koy raxasan déet bu dee raxasuñu ko comme yenn bes yi naan du laal ndox ak am na sobe mais ñu kii ko ba mu tàng jër ba kii fekk sobe bu woon moo xam euh, waaja da doon kala may da doon trinquer sàngara si si bu may la nga yóbbu ko gaay kii ko ba mu tàng jër ba meer bi kii ba yooyu loolu noonu après amatul benn trace ak loolu même bu defee yenn ci loolu jeex na jeex na kooku daal na koy laabal loolu mooy li nga xam ne <laughs> li gën a dëgër ak ngelaw lekk yooyu di ci jaar ci benn ba mu wow loolu jeex na voilà kon loolu eh, lu ama am solo la hmm? léegi ginnaaw loolu <coughs> beneen eh, jàngat bu ci manaam eh, mooy léegi nañ jël hmm, li nga xam ne mooy côté jàkka yi nga doon wax mooy li yeneen ci bay saa saam wax ngir ñu jeexale foofu boo am na yeneen moo tax ñu ne la woon dañuy tàmbali dañuy jël rek yenn ci njàngat yi parce que xadiis dafa bari ay njàngat lool lool lool lool lool lool lool lool te <coughs> am na loo xam ne waxoon nañu ko tamit que ne yonent bay saa salaam waxoon nañ ko ci jotaay yu weesu li tax mu doxalee kaw kaw bi nii kaw kaw bi xamul bokkul ci ñu nekk ci daara ji waaw loolu it réaction boroom xam-xam bi ci makaarimul axlaaq mooy loolu mooy sagesse mooy al xikma waaw loolu mooy xikma bi nga xam ne mooy mooy wadu ma yanbaghi <coughs> hein teg li nga xam ne moo war a nekk ala al wadu alladhi yanbaghi ci ni nga xamante ne nii mooy ca nam war a mele ci jamono ju mu war a mele nañ ko war a mele loolu xikma moo tax boroom bi ne yu'til xikmata man yasha wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasiira wa ma yadhakkaru illa ulul albaab te suuratul baqara boroom bi ne nag gis nga xikma googu xereñ téef googu xereñ googu xam lu ne fa ko war a teg ak nañ ko fa war a tegaleeg nan la ko yonent bay saasaam defeek naka la nga defe ko noonu nee loolu du lu nit di foraatoog yooyu borom bee koy joxe xool xoolu ku ko neex mu def ko ci sa biir yu'til hikmata man yasha moo joxe xikma ku ko soob wa man yu'tal hikma képp ku ñu jox sagesse ay way kooku faqat dëgg-dëgg uutiye joxas na ko xayran kasiira yiw gu yaatoo yaatu gu bëree wa ma yadhakkaru waaye du fàttaliku malheureusement illaa ulul albaab lu dul boroom xel yi ñoom kese te ñooñu ëpp ñu ci nit ñi loolu war a ma malheureusement waaw laakinna <laughs> ah, akthara an-naas laa ya'qiluun dañu xalaat lépp ci nit ñi wal iyaadu billah kon loolu moo tax ma ne la yonent saa saa am na ñoo xam ne ñoom kaw kaw bi nii mu doxale moom parce que kaw kaw la dëkkul ci dëkk bi fële la jóge ñëw xamul li xew moom laa leen ne woon ku mel noonu booy doxaleek moom yow jàngalekat bi mooy kuy dóoru ñëw ci daara ji da ngay jàngale am na ñu fi nekk ñoo xam ne ñooy topp dars yi duruus yi majaalis yi am koo xam ne tay lay dóoru ñëw kooku kaw kaw la li ñoom imam ibn Hayyan wax rahimahullah al andalusi te ne al arabu ashaddu kufran bu kenn buñ nee nii ñuy xooli reefana kii ci façon yooyu ah naan ñooy waa kaw gi mooy bu xamul diineem ku xamul diineem même bu dee ci palais bi ngay dund kooku kaw kaw waaw <laughs> waaw amal dëkkal ci njënd yi dina mag biir Paris wa New York wa Chicago wa Washington wa Rome wa Dakar yow boo xamul sa diine yow kaw kaw voilà bu fi nekk ñuy xool nga xool àllu ñokkala ko baabaak yooyu ana ana kaw kaw yi déedéet ñooñu bu ñu xamee seen diine taxul ñuy wax yow mi xamul sa diine nag boo dëkkee fu fépp klaxonné saa su ne sitaanee euh, nga mais yow kaw kaw nga waaw mooy kooku ñëw ci dëkk bi la dëkk waaye du fréquenter mbir mi moom yeneen la doon fréquenter di door a ñëw ci daara ji amaana benn xaritam bu ki moo ne ko nañ dem tey convaincre ko ñu dem yow bul ñëw di yàq occasion boobu tax cofeelu xam-xam dugg ci xolam ba tax moo léegi mu bokk ci ñuy présent waaw loolu bu ko yàq de ci naka ci bañ a doxaleek moom ak dal waaw mu ñëw commencé yor téléphone am téléphone bi woote rek mu jël waaw allo waaw sooy waxoon naa la bu dee looy enregistré arrêté ko li gën mooy déglu ko ba mu pare xam ne moom li mu def jëfi kaw kaw la def parce que ñépp taxaw ñépp di waxtaan loo xam ne ñépp ngi déglu yow nga jël sa téléphone di wax parce que dañ laa woo loolu day wane ne yow Euh, euh, da ngaa xaw a waya di civilisé wu voilà <laughs> waaw au minimum sax buñ la wax nga jël génn wala nga ne alo xaar xaaral wala yu mel noonu wala nga kii sax benn ba génn waaye nekk ci nit ñi toog di wax googu bu të ma def ñu daw boo xam-xam waru ko wax loolu mais avec yow xamaa xamoon dañuy jàng rek non kooku prime boo moytuwul dootu fa ñëw moo tax kaw kaw bi gis nga bu yore may saa saa bàyyi woon ba gaa duma ko man na dem def publicité bu bu baaxul l'islam ah Muhammad mi ñuy wax ma dem fa man daal dara laa di julli ba pare ñaan ba pare ba ñëw ko ñooñu ñooñu ñoo bu baaxul <laughs> hmm? ah ah ba pare mu dem. Euh, bu ko waaj di waxati na non non yii saa kay seen foofu moom baax na <laughs> keroog man téléphone laay wii man xaw ma nu mu demee ci noonu lu ma ci xam ma kii ko mu réprimande am woo sama tur ci biir eh Ibrahima loolu <laughs> léegi xool premièrement kooku moom dootoo ko amati foofu <laughs> ba pare mu dem defal la publicité bu baaxul quoi moo tax. <laughs> ñu mel noonu nañu jaara bàyyi xel bokk ñoom ne nga xam ne ci daara ji lañ ne ah. waaw moom laa doon wax ne waa ji nga xam ne yeneen saa sallam ba muy tere jal <coughs> sol jaaro <coughs> boo xam ne or la ci góor sa waay ñëw mu gis benn waaye sol ko mais bam ko gisee da koo jël sànni ko parce que kooku fii la nekk mi dina war xam na affaire waaw moo tax lu nekk loolu laa doon wax ne loolu mooy eh, husnul xuluq dëgg-dëgg nekkul di muñ kese waaye léeg-léeg bu ñu xottee xormaay sharia yi surtout koo xamante ne moo ko tey bu boobaa wala boo xam na même bu dee dafa juum kooku nañ koy réprimander ci daara ji la nen yemul ak ki nga xamante ne nii occasionnellement la fi ñëw wala day dóoru ñëw comme kaw kaw bi léegi nag <laughs> mu am beneen bi mooy nga ne ma léegi côté <coughs> jàkke yi ma ne la wax kay al imaamu euh, euh, mooy yenent may saasaam da wax kaw kaw bi <laughs> ne ko <laughs> mooy bi mu paree da mu ñëw <coughs> mu ne ko mais <coughs> ñu ne jàkka yi defuñu ko ngir yii dañ koo def ngir tudd yàlla julli ak jàngal xuraan nga ma ay waa léegi kon boo yow jàkka yor kese dañ ko mën a def ah non non non <laughs> ah ah zikru ba'd afraadil umuumi laa tukhassisu <laughs> tuddul leen nag cité ay mbir tekkiwul ne man yama cité kese loolu képp la def waaw loo xam dafa général ba cité yu bari tekkiwul ne mbir yi ci lii kese la mën a nekk déedéet alhamdulillah loolu man doo loolu tekkiwul loolu ah waaw yeneen yeneen saa saa bu tuddee yii tekkiwul ne lool te lool boroom xam-xam yépp ci dëppoo que ne jàkka du lii kese lañ fay def jàkka mooy mbiru jullit ñi man nañ ko waxtaane <coughs> waaw yeneen yeneen saa saa am doon julli ba pare toog <coughs> yi radiyallahu di nettali fajar di nettali seen biñ nee jaahiliya laata ñuy dugg ci lislaam <laughs> seen xew-xew yiñ doon kii ñuy <laughs> ree muy muñ léeg bu affaire bi reetaan loo mu muñ te waxu leen eh, eh, eh, lu tax ngeen di nettali seen yi <coughs> waaye cher yu baaxul lañ fa tere mais pas cher kese parce que euh, <coughs> Zuhayr ibn Abi maanaam Zuhayr Ka'b ibn Zuhayr <coughs> borom borom burda bi fan la doon waxe affaire bi la ñëw fekk yonent bay saa saam commencé baana su'adun fa qalbi al-yawma matbuul ah wax affaire bi yonent bay saa saam déglu ko <laughs> mu wax ba pare bon ci li nettali bi wax mu jël yére bi manteau bi mu soloon solol ko ko loolu ci biir jàkk ja voilà mooy seeru bu xaram buy wax ay mahasinul mar'a di xasal <laughs> li suñu grand bi wax saa yi moom ñu ngi xasal <laughs> ah? suñu grand bi suñu <laughs> waay moom fa la nekk di xasal <laughs> waaw xasal mooy point yoo xam ne waa ji dañuy ñëw di décrire les les beautés de la femme ak yu mel noonu ak di wax yu mel dugg ci détail yooyu la yu mel noonu te sax du ci lépp parce que waa ji euh, euh, <coughs> loolu yooyu ak yi nga xamante ni walla ak caay-caay lay wax yooyu moom dañ koo xaraamal ci jàkk nga ñëw di ko fa waaw waaw wala di fa lire ay roman yoo xam ne ay roman yu xaraam la yow rien liir ko sa néeg dafa xaraam nga ñëw ci jàkka ji ko fi liir waaw ay roman yoo xamante ne nii lu ñaaw la ñuy wax waaw ci wàllu sérig lay ak leneen ak leneen yow loolu liir ko ci métro sa kër la dafa xaram yàlla tere nag nga ñëw ci jàkka ji loolu moom bokk na ci yaraate gi gën a moom ak tamit lii wane ne waa ji xolam vraiment waa xolam <laughs> kii mooy ne xormaay jàkka ji <laughs> mooy amalul benn xorma gum jox jàkk waaw waaw kon mooy waxtaane mbiru julli li man na ne ndax yonent bay saa salaam mais keroog bi ñu naan ak tamit yi nga xam ne ay stratégie yu war a am waaye xare nan lañu war a def ak tamit ñii ñëw lañu keroog bi muy wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum euh, waa Quraysh bi ñëwee Uhud doo ci biti Uhud noonu di yàq di saccage seen seen kii euh, boyal fa seen jëleen yi seen fas yi lan la mais saxaaba yi radiyallahu fan la yonent bay saa salaam doon doon musaawara ñoom doon laaj seen consulter leen di leen laaj seen xalaat mais ci jàkk ji mooy kon loolu la dañuy gis ne est ce loolu ci zikrullah même buñ nee man nga ne waa zikrullah lay taxawal ndax jihaad day taxawal zikrullah dañ laa la loolu du lool kese wax nañ la léegi bu ma soona julli fajar toog ah, ak tamit bi mu doon laaj naan ndax kenn géntul kenn ci yéen gisul géntul yooyu yëpp dañuy xam ne loolu mën na nekk waxtaane luy yëwénal mbiru jullit ñi wala loo xam ne ay solution yi ñu war a trouver loolu da loolu jàkka man na nekk centre bi nga xam ne te moo ci ci gën kon loolu yelloo na moos mu nekk centre bi nga xam ne fa la ñuy waxtaane yoo xamante ni ci njariñul jullit ñi moo xam seen njariñul àddina wala alaaxira wala ñaar nit loolu mën naa nekk waaye nag am na yoo xam ne dañ ko faa tere te xadiis yi bari na di ko leeral ñu ngi ci saxiix yi ñu ngi ci sunan yi mooy comme xaaxta deku waaw biir jàkka comme yi lim ko ne yellul ñu ciy def salte yii nii xam nga da ne ko alhamdulillah inna hadhihi al masajid la tasluhu li shay'in min hadha al wala qadar voilà <coughs> gis yi yëwénul dara ci li nga xamante ne mooy ci li jëm ci wàllu tuur ndox mais sànq ba léegi maa nga mais masala bi ñu na feeñ ci affaire mooy tuur ndox sobe la tuur yi ma pare fàtte lool <laughs> waaw tuur ndox ay mbéewal sobe la waaw loolu nag sobewu euh, euh, tuur ndoxu xale maga ci bu ko déggee ñi ñeen dañ jàpp ne voilà bon tuur ndoxu xale comme que dañ koo woyofal mooy bu góor bi ah ndax yuxsalu min bawlil ja euh, yuxsalu min bawlil jaariya wa yurashu min bawlil ghulam yeneen bay saa saam ci hadith abu samh comme ni ko borom bulughul maram indee rahmatullah alayhima mu ne abu samh radiyallahu anhu benn saaba la mu ne yeneen bay saa saam nee na dañuy raxas ci mbéewalu xale bu liir bu jigéen wala euh, bébé bu jigéen wala xale bu jigéen. boo xam ne àggagul koo xamante ne li ëpp mooy li muy lekk mooy koo xamante ne xale la boo xam ne nàmp moo ëppul ci consommation li muy dunde kooku la ñuy wax waaw mais ki nga xamante ay pataasa ki naajo lay lekk léegi moom daanaka ci kooku moom moom mag ñee yem voilà wayu rasu léegi dañuy dañuy dañuy wis ci bu dee ne xale bu góor la loolu woyofal la tekkiwul da du du du du du du du du du du du sobele sobe la waaye dañ koo woyofal waaw ndax Euh, euh, euh, al amru idha daqa tasaa mbir mi bu daal di daaq xatee sariya day day day day yaatal waaw mooy comme que xale yi góor yu bari gaa yi dañ ko doon bari ñu leen doon yëkkati dem ak ñoom fu nekk ci jàkkee fu nekk loolu ne leen saabu fiiwee méewalee léegi da nga koo war raxas ci saafe loolu da doon nekk loo xam ne xat-xat lu diis lay doon sariya bi nag daal di woyofal ndax as-samha nga xam ne dafa woyof daal di woyofal loole mais kon loolu dañ ciy jàng ne kon mbéewal daal ci gàttal mooy euh, dafa nekk loo xam ne euh, mbéewal dafa nekk loo xam ne sobe la moo tax yeneen bay saa ne nañ ci sotti ndox siinoo konoon te noon doonu loon am njariñ mu naan sotti leen ci ndox voilà nga xam ne ndox nga xam ne daa nekkoon aziz loo xam ne lu euh, yombul woon a am mu ñëw di leen sotti loo loo xamante ne nii am ko yombul muy ndox ba pare euh, euh, di di di leen ko sotti loo xamante ne ndekete du sobe du garaawul ñu def ko te ñu ñàkk ko te dafa kon nag mu ngi noonee kon waaye leneen loo xamante ne nii lii mu ne ko la tasluhu li shay'in min kon bawlu euh, di tuur ndox ci biir jàkka ji nga ne ma ah attention léegi buñ tabaxee jàkka ji ma may waram ñu ne lu lool kenn daa wax lool yow yow yaa ko tey <laughs> bu dee jàkka ji kay daa am ay ay ay toilettes yoo xam ne c'est dédié voilà jàkk jaa ji nii mais am na ay toilette toilette yooyu kam moo la ne dem <laughs> loo koy waxoon mooy fii jullee <laughs> voilà <laughs> foofu lañ la wax voilà léegi am na leneen loo xam ne dañ koo xaraamal laa tasluhu euh, euh, mooy euh, xaaxta deku mooy tifli crachat ci jàkka loolu dañ koo dañ koo xaraamal comme ni ne sax imam muslim yonent bay sa sam mais crachat ci jàkka loolu xatiya la bàkkaar la waaw léegi nag ka wa kafaratuha dafnuha li nga xam ne moo koy far mooy nga suur ko loolu mooy jàkka joo xam ne suuf la comme moom jàkkaam ji ni meloon waaye bu dee la nga yow xaax xam ne ñoom dañu tàmm xaax tëf fu ñu romb xaax tëf xaax tëf ñëw ci jàkka ji am réflexe boobu xaax tëf dañ naan la é xaax tëf ji nga def léegi yow dindi ko noo koy dindee dëlil say détergent xaw ma sa sa say kii yóbbu yooyu nga dindi leen sa sopalin wax sa waay yaay seet say mouchoir mais na deñ waaw na deñ yaa koy dindi loolu mooy yow bàkkaar nga def waaw boo léegi <laughs> ngir ngoo ko boo xasee def ni koy kiiwee mooy ñu dindi ko waaye keneen koo xamante ne nii eh, dafa ñëw fekk ak xaste ndeku tamit du ne bon du sama bopp sama yoon newu ci kooku na ko suul na ko fexe dindi tamit voilà amul non voilà non man sama yoon ah voilà <laughs> kon loolu bokk na ci yoo xam ne laa tasluxu laa yasluxu mooy al busaaqu di di xaastane ko ci jàkk loolu dañ koo xaraamal mooy mooy bàkkaar bu ndaw la voilà xatiya waaw waaye bokk na ci nga xam ne yëwarul ci jàkk mooy nekk fa di yuuxu di wax ca kaw waaw waaw di yuuxu di wax au lieu ngeen di wax ci kaw moo tax xoola yonent ak tamit di xuloo waaye yonent bay saasaam xadiis bi wax ci wàllu laylatul qadri sawaay xadiis bi wax ci wàllu laylatul qadri ci xadiis yooyu am na boo xam ne yonent way saa saam dafa génn ngir wax jullit ñi wax leen laylatul qadr ban jour la bu ko defee kenn dootu ci dudee ci dañuy xam laylatul qadr mu jeex ko mais yonent way sallam génn wax ko nit ñi fekk ñaar ñuy xuloo ci jàkka ji <laughs> di jàppante yonent way saa saam ne man sax damaa génnoon bi mu leen <coughs> dalalee ba pare mu ne dafa génnoon ngir wax leen lay laylatul qadr waaye ma fekk ñii di xuloo fàttaloo nañ ma ko amaana sax moo gën ci yéen waaye dee leen ko seet ci yu tool yi ci mujj yi ci fukk yu mujj yi voilà lool lan moo tax xamatuñ amuñu lay la du rawatina ci jàkk ji <laughs> waaw <laughs> waaye mais nag euh, euh, ñooñu euh, seen xuloo boobu daa am solo parce que borom bi moo dogaloon ne noonu lay demee waaw parce que loolu ma moo tax lim ne amaana moo gën ci yéen loolu mooy amaana goog mooy moo gën ci yéen yow imagineel mooy yow yow non borom bi xikma yi def ci laylatul xadri mu daal di koy nëbbe noonu yow imagineel bu doon defal leer am na ñoo xam ne mais am na yëpp dañuy tal dëkk bi ñaan lépp bàyyi ba laylatul xadri ñu agsi ay way gina sellal kaay leen ma sellal <laughs> kon kon kon kon dëkk bi da du dox <laughs> moo tax borom bi nii mu def noonu la ah. <laughs> moo tax yenn saa saa ne amaana amaana moo gën ci yow moo gën ci yéen amaana moo gën ci yéen <laughs> kon <laughs> muy noonu la loolu kon moo tax ba mu génnee gis Kaabu Numaan radiyallahu anhu benn waay ni fekk da koo yoreel quoi da koo yoreel da yoreel bor léegi ñuy wax ba seen. kii seen kàddu yu jóg yonent sallallahu alayhi génn ne ne lan la ñu wax mu ne camp wàññil ko <laughs> mooy bon bor bi bu wax ko bor bi ni mu toll bon mu bari mu ne ko wàññil ko ak loolu ak tamit pour ginnaaw ngeen bàyyi seen kàddu yi ngeen yëkkateeg yooyu quoi <laughs> mooy <laughs> jàkka tamit doo fa nekk ni ngay dégg ñenn ñu nekk ci jàkka ji mel ni ñu nekk marché loolu du yoon loolu laa yasluhu li al masaajid lil bi bu nee masjid nag mooy jàkk yëpp ah. doo ne noo jàkkaay yonent waaye saa saam kese la non yëpp la nga naan la <laughs> jàkk yëpp la waaw waaye leneen loo xam ne dañ koo tere comme ni euh, euh, hadith sayna Abu Hurayra bi mu ngi ci euh, an-Nasa'i soloo na ko ñeneen rahmatullah kene yonent waaye saa saam nee na képp koo xamante ne mooy jàkk kenn du fi seet lu réer waaw ñëw naan sama gëléem gi dafa réer mais yéen waa jàkka ji ah li ko yéen sama gëléem gi nga xam ne dafa réer sama fas wi sama xar yonent bi sallam nee na képp ku fi ñëw di fi seet yooyu nee leen ko laa raddahu llahu alayka yal na bu la ko yàlla delloo <laughs> waaw ku fi ñëw ci jàkka ji di laaj naan day ki yooyu nee ko yal na bu la ko yàlla delloo lool mooy makaarimul axlaaq xam nga loolu biir na waa ji ñëw di <laughs> waa man de sama gëléem gi ma takkoon fii sama fas sama xar laa gisatul waa gars mu ne nee ko yal na bu la ko yàlla wan <laughs> xam nga loolu dëgër waaw ndax li annal masajida lam tumna li hada ndax jàkka yi tabaxuñ leen ngir loolu ñu ngi seet ay ay ngëréer la ñëw naan da ko fiy seet <laughs> loolu dañ koo tere <laughs> am na loolu dëgg na waaye dañoo tere ci jàkka yi nit ñëw ci jàkka ji ah di fi jaay waaw indi marchandise am gaa yi toog di xaaragul imam génn nga naan saa seetal mu bii waay xabatu sawda la de eh, kii siwaak la nangam ak nangam waaye na nekk arabe après <coughs> kii ajuwa de tàndar moom Medina la de ah waaye lii am na solo de téléphone bii nii iPhone la de yonent way saa saam dafa xaraamal dafa tere kuy jaay ku jënd ci biir jàkk ji waaw boo génnee ci biir ah ci biti nga jël nga jiwee ci biti mais pas ci biir jàkk ji waaw <laughs> jënd jaay. <laughs> loolu dañ koo tere tamit ci biir jàkk nga yow naan da ngay dugg dugg ci jàkk ji euh, di di di di di uti client ci biir jàkk ji nga toog nga naan bon en attendant que l'imam soxo euh, euh, est-ce que est-ce que <coughs> responsable yi est-ce que je peux présenter ma mon marchandise là bon c'est une petite chose hein voilà ça marche bien j'ai vu que bon comme l'imam n'est pas encore là il nous reste vingt minutes devant am nañ cinq minutes devant nous je voulais en, en, en profiter pour vous proposer wala nangam non non non dañ naan la eh yow xanaa xamoo li nga wax Seydina Abu Hurayra nee na Yonent sallallahu alayhi wasallam nee na dañoo tere ñuy julli ñuy jëm ñuy jënd ko jaay ci jàkk yi <laughs> waaw <laughs> loolu amul loolu du nekk waaw <laughs> waaw léegi nag <coughs> bokk na tamit ci yi nga xam ne dañ koo tere ci jàkk mooy nga nekk fa euh, ndax nit ki mën na fa nelaw hadis Ibn Umar bi leeral na ko nee na man dama doon nelaw ci jàkke ji te wax nañ ko sànq nekk ci Sahih Imaamul Bukhari mu sunanu Abu Dawud ak ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhi dama doon nelaw ci jàkke ji nekk koo xamante ne nii eh, <laughs> dama doon ab ab ab ab ab ab ab ab ab célibataire ab laa woon waaw ab célibataire laa woon eh, xaj bi dugg ci jàkke ji di ko génn di tuur ndox di am nga xaj yi moom nekkuñu fa di di di laaj permission <laughs> waaw di dugg ak génn parce que temps yooyu jàkk ji amagul woon bunt te temps yooyu mooy bi muy di yoneen saa salaam di door ak si Medina moo tax moom waaye ji waaw ci jàkk ji loolu ci luñ doyal mën naa nekk parce la def bi mu jotee Sayyidatu dugg ci jàkk ji di nelaw yoneen saa salaam ne fa dugg ci ñëw seen kër laaj ne ko ana ana Ali mu ne ko moom de daa daa mer daal mer na ba génn na dem na nee na jaar yoneen saa salaam ñëw fekk ko ci jàkk ji mu ngi tëdd <coughs> nelaw mu naan ko qum yaa Aba Turab jógal yow bàyyi suuf si jógal yow bàyyi suuf si fala ne woon di nelaw neew ko eh, Ali xanaa xamoo ne fanaan nelaw ci jàkk daa xaraam te Ibnu Abu Umar moom la ne dama doon nelaw ci jamono yeneen sa salaam ci li nga xamante ne nii mooy jàkk ji dama doon nelaw ci jàkk ji kon loolu mooy nelaw ci mën naa nekk surtout ñi nga xam ne ay étranger lañ ndax waa ahlu sufa boo tax euh, euh, imam Sa'id ibn al-Musayyib dañ koo laaj <laughs> mu ne mais waa ahlu sufa fu ñu doon fanaan ah <laughs> fan lañ doon fanaan laa bëgg a xam